أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñëw tey ci ñaar fukk ak ñetteelu bind bi ci firi téere Laxdari ñu ñu toll tey ci yi nga xamante ne moom mooy waral sangu fi borom téere bi waxee ni faslun yajibu alxuslu min talaatati ashyaa aljanaabati walxaydi wannifaas faslun yajibu alxuslu min talaatati ashyaa aljanaabati walxaydi wannifaasi mu ni faslun aji tàqale wax la yajibu dina waree alxuslu sangu sangu nag mooy nga raxas mbooleem yaram bi yépp laabalee ko ci ndoxum mutlaq comme xaaj ndox yi ñu jàngoon waxoon nañ la si ndox bi nga xamante ni moom la ñuy jàppee ndox boobu ñu la wax ni moom moo dagana jàpp ndox boobu noonu moo dagana sangu te comme sangu bii nii sangu nag ñu ñëw si ci leeral sangu bépp saa bu la islaam waxee ni ko danga war a sangu moo xam nuñ ko munti tuddee moo xam dañu la sangu farata la sangu farata sangu jumaa sangu tabaski sangu armal bépp sangu bu ñu la ko mënti wax rek sangu boobu ci islam moom mooy sangu bi moom la olof di wax sangu set ak sangu farata wala yu mel noonu ànd ak tur ñu ko tuddee yëpp rek moom mooy moom mooy sangu sangu bii nii ñuy waajee sangu sangu bu ñu la mënti digal rek ci façon sangu bii nii la ndax sangu bi tamit benn saa mu nekk sunna benn saa yi mu nekk lu war waajib ci kaw yi ñuy waajalim benn saa tamit mu nekk loo xam ne dañ koo sopp hmm. léegi nag tey dañu ci sangu bi fii nga xamante ni fa sangu bi di waree mu sangu bi li koy waral ñetti ñetti mbir la ñetti bi góor ak jigéen ñoo ko bokk ñaar yi des jigéen dong moom moo ko moom moo ko jagoo moo tax mu ne al janaabati janaba janaba góor ak jigéen yëpp ay sangu janaba xaydu mbërëg ak ak nifaas wasin deretu wasin deretu mbërëg ñoom ñaar bu ñu daggee jigéen ko jagoo moom mooy sangu moo mun fasun ay tàqal wax la yajibu dina waree alxusu sangu min thalathati ashyaa ci ñetti mbir al janaabati janaba wal xaydi ak mbërëg wal nifaasi ak wasin mbërëg ak wasin insha allah ñoom ñaar am nañ seen buntu spécial ñu si ñëwee incha allah dinañ leen leeral ñoom ñaar ñooy lan ak tamit ñu si jigéen bi war a def ak lépp luñ si accès incha allah dañ ci def luñ mën pour leeral ko bi jadwal war a sangu ñett la moom mooy janaba ak mbërëg ak nifaas janaba ñaari xaaj la mën yi ak tamit fàddug boobu sàkkara ci pëy dinañ ci ñëw فالجنابة قسمان أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره والثاني مغيب الحشفة في الفرج فالجنابة قسمان أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره والثاني مغيب الحشفة في الفرج فالجنابة janaba moom xismaani ñaari xaaj la janaba bu ñu koy firi naan ñaari xaaj la xaaj bu njëkk bi moom mooy génnuk maniyu maniyu leeraloon nañ ko feene ndox la boo xamante ni dafay jëñu daal di kon leeraguñ ko mesure lañ leeral ma nuyu ndox la boo xam te dafay dafay jëñu di buux boppam pour génn pour génn ci nit ki ma nuyu bu génnee bi lazzatin ci bànneex moo tax dañu baaxoo su fekkee dafa génn ci bànneex ba ñu baax xamante comme niñ ko baaxoo génn ni mu baaxoo noonu la génnee waaye génnewul ci ci jiit bu la màtt wala yeneen dégg nga génnewul tamit ci niñ ko baaxoo comme ku doon woo ko wala mel noonu rek mu daal di génn wala ndox mu tàng bu sotteeku ci nit ki mu daal di génn yooyu taxul mu génn kon muy génn ci la ci bànneex bu ñu baaxul waaye bi muy génn nag fii naaw mu ci nelaw moo xam kooku da doon gént bi muy gént ci la mën yu bi génn da doon gént sëy mën yu bi daal di génn aw yaqazatin wala ci yeewu xamante ni moom nekkul di nelaw sax waaye mu ngi xoole ci yeewu boobu nag. ñoo xam doon seeg soxnaam wala doon foog soxnaam ba mën nii bi daal di génn lu mu def daal ba mën nii bi daal di génn soo ba léegi sangu daf ci war kon mën yu pour pour sangu war day fekk mën yu bi mu génn génn bi mu amee ci bànneex bànneex tamit nekk lu ñu baaxoo kon mu génn ci bànneex comme ci génn tam ci niñ ci niñ ko baaxawee génn bi mën naa nekk day neew wala dafa yeewu dégg nga wu ci mënti am rek ni mu mënti génnee ma ah, sangu daf ci war su fekkee génn ci bànneex bu ñu baaxoo jeexal xam dafa génn ci jamono bi ñu nelawee wala dafa génn bi ñu yeewoo boobu mooy xaaj bi njëkk bi ma mënuñu bu génn ñaari xaaj ñaareelu xaaj moom mooy maghribul xasifati fil farji moom mooy bopp saakare bi mu tàbb mu mu tàbb ci pëy ndaw si fekkee ku góor kee ku jég ñoo sëy rek moo xam mënuñu génn wala mënuñu génnul sangu daf ci war kon boo ko bu ba ci pëy rek moo xam man ni génn wala génnul rek sa sangu dafay war kon janaba ci ñaar yii la man yu bi génn moo xam dafa génn man yu bi génn génne ci bànneex bu ñu baaxoo moo xam dafa génn ci nelaw wala dafa génn ci yeewu ñaari xaaj moom mooy bopp saakara ba tàbbi ci pëy ba léegi sangu def ci war kon loolu mooy janaba ba léegi yonent bi di wax ni wa man raa fi manaamihi ka annahu yujaamiu walam yaxruj minhu shay walam yaxruj minhu maniyun fala shay'a alayhi wa man wajada fi thawbihi maniyan laa yadri mata asaabahu igtasala wa acaada ma salla min aaxiri nawmatin naamaha fii wa man ra'aa fi manaamihi ka annahu yujaamiu walam yaxruj minhu maniyun فلا شيء عليه ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه اغتسل وعاد ما صلى من آخر نومة naamaha fii mu ni waman raa ku gis fii manaamihi ci nerawam ka annahu dafa mel ni moom yu jaamiu mi ngi booloo te mooy mi ngi sëy walam yaxruju te génnul minhu ci moom maniyun mani fala shay alayhi dara war ko kii dafa doon nelaw bi muy nelaw mu daal di gént ni mu ngi sëy bi mu yeewoo mu daal di xool gisul dara mu ne dara war ko gisul menu dara war ko doonte na sëy sax waaye bi mu yeewoo gisul menu dara war ko sangu du ko war dégg mun waman wajara ku fekk nag fii saw bi gii ci yéreem mani yen mani yaabisan bu wow laa yadri ta xamul mata saabahu kañ la ko dal ixtasal day sangu waada mu daal di baamt maa salla lam julli woon min aaxiri nawmatin ci mujj nelaw ba nga xamante ni naamaha nelawaale woon na ko fii ci moom fii moom daa ñëw daa di gis yéreem mu taq maniyu te xamul kañ la ko dal gis na maniyu bu fi nekk maniyu bu wow koŋ ci yéreem xam nañ ne lii mën ñu waaye xamul mën yi bu kañ la ko dal waaw kooku li ñu koy digal moom mooy day dem daal di sangu sangu farata comme sangu bi ñu ñu jàngale day dem daa koy sangu bu ko sangoo pare mu doon mu di xool daal di man kat kañ laa mujje woon nelaw su fekkee dafa ne man kat ah maa ngi koy fàttaliku instant ci tisbaar te tey si guddi laa mujjee woon nelaw kon mooy yeewoo julli naa fajar te bu ma jullee fajar ba léegi nii nelawaataguma soit dañ naan ko mu dem sangu bu sangoo pare julli fajar gi daf koy baamtuwaat léegi fu ko tisbaar julli ko fu daf koy julli da koy baamtuwaat waaye su fekkee mu nekk fàttali mu ne ah man kat maa ngi koy fàttaliku ni kat man bi kat timis mooy kat bi bi bi kat instant man daanaka ba ma yeewoo fajar ba léegi nii nelawaataguma boo yow fajar ba léegi ñu waat te timis moo jot soit dañu naan ko mu dem sangu bu sango ba ñu ko diggante ba nga yow fajar ba léegi ba timis bi loo fi julli boo fi julli woon rek julli waat ko wala benn bu doon tamit ko am tamit dañu moom ci tisbaar après ginnaaw tisbaar bi nelaw na nelaw na ginnaaw tisbaar ba mu woo waaye mu ngi koy fàtt mu ngi koy mu ngi koy gis ci tàqu ci tàqusaan wala ci timis la ko gis fa dañ naan ko rek da ngay dem daal di sanguwaat boo sangoo ba pare diggante gi ba nga ba nga yeewoo ba fi nga ko gisee julli boo fi julli baamtu waat ko dégg nga moo tax man wajara ku fekk fii saw bi ci yére mani yéen mani yaawe seen bu wow laaye diri ta xamul mata asaaba kañ la ko dal yaxtasala day sangu waada mu daal di baamtu maa solla lam julli woon min aaxiri nawmatin si mujjantal nelaw ba nga xamante ni naa mahaa nelawaale woon na ko fii ci moom ñu yem foofu incha allah rabbi ba beneen yoon